léegi imaam ni Isxaaq raxmatullah alayhi muy continuer kon muy continuer mu ne muy nettali ba léegi kon ci nettali bi ñëwam ci wàllu gazwatu Taayif mu ne waqad balaghani anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li abi bakrin siddiq imaam ibn Isxaaq mu nettali ci tàllale boo xamee ne balaaxat mooy lu mu jotal lu mu loo xam ne da koo jote waaye waxul ci kan la jaar wa huwa min sinfi da'if mu ne waqad balaxani jote na ma anna rasuulallahi kenn ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa qaala li abi bakrin siddiq wa huwa muhaasirun thaqiifa mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam man jote na ma këne dafa wax fekk mu ngi assiégé waa Saqiif mu ne Seydina Abu Bakar yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko eh, eh, ne ko yaa Abaa Bakar inni ra'aytu anni uhditu li qa'batin mamlu'atun zubda fa naqaraha diikun fa huraaqa ma fiiha mu ne yeneen ci ma lay saar saam dana Seydina Abu Bakar ne ko yaa Abaa Bakar keroog biñ assiégé Taïf mu ne ko yow Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu inni ra'aytu anni uhditu li qa'batun mamlu'atun zubda mu ne ko damaa gis ci gént gént la damaa gént comme si que ci biir gént gi te waxoon nañ la ru'yal anbiya'i haqq mooy li nga xam ne mooy géntug géntug yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mook lu ñu gis nii jahratan benn la gisoon nañ ko wax yu biti noonu la tàmbalee woon ñëwul rek Seydina Jibril ñëw iqra bismi rabbikal ladhi xalaq gisoon nañ loolu voilà moo tax gisoon nañ ba ñuy gis ca affaire wax yu ba façon la la la la révélation dans ses bi nga xam ne ci la doon wax moom aleyhi salaatu wassalaam ci xadiisu sayyidatu Aïsha bu gudd boo bële taje ci saxiixay gisoon nañu yooyu kon que ne doonuloon gént lu dul day ñëw ka falaq subax mel ni suba bu ne naññ leer waaw géntam ak looloo yeman mooy ni mu ko gise noonu lay demee alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax seydinaa ibrahim lan la waxoon bi mu nee doom ji inni ra'aytu fil manaami anni adbahuka fanzur maadha tara qaala yaa abati fa'al ma tu'mar xam nga ci gént la ko gisoo ci gént la gisee ni ñu ko digal ne ko faatal sa doom ji muy seydna ismail aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw wax ko ko doom sama man de damaa gis film naa ngi mais neew ko oh, non bàyyi loolu xam naa ay cauchemar la quoi non xam na ne ru'yal anbiya xaq géntu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam dëgg la moom lu ñu gis nii wayam ndax ñoom amuñu barrière boob nga xam ne moo dal ñi ci des ñi bari ci ñi ëpp ci ñi ci des nga xam ne seen gént ak li ñuy dund bokkul ñoom ñuy waxtaanee xayaal aalamul xayaal yooyu yii nii yii nii dañ ci développé euh, rahmatullahi alayhim mu ne xoolal kon mu ne Seydina Abu Bakar man damaa gis ñu may jox ñu may jox lii qa'batun mamlu'a benn ngandum ndab la boo xam ne ni muy réy noonu noonu la feese zubdan waaw mooy dax zubd mooy dax mooy soow moo xam ne dafa ñëw ba bu fermante gis nga ci kaw gi noonu li li nga xam ne moo ci gën a dëgër dax bi nee na lool kese la composé euh, euh, récipient boobu ndax loolu loolu laa gis ci gént bi léegi nag mu ne mu fees del fa naqarahaa diikon waaye mu am benn benn ci biir gént gi am benn benn benn séq séq xam nga mooy le coq le coq ganaar mooy mooy ak séq gu góor gu gu gu mag daldi ñëw daldi di koy cof ba mu ko cofee rek fa huraqa ma naka la cof ndab li la ca biir ndax ja yépp këpp tuuru lépp tuuru léegi mooy wax na gént gi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ah yaa Abaa Bakr man de lii laa gis man alayhi salaatu wassalaam ci gént gi fa qaala Abu Bakr léegi Seydina Abu Bakr wax mooy eh, <laughs> moo tax xam-xamu firi gént lu yéeme la eh, te le fait que Seydina Yuusuf aleyhi salaatu wassalaam gaaye ba ñu géntee seen gént ya mbokki prisonnier wam yooyu yaa saaxiba yi sijn et eh, mes deux compagnons de prison et eh, yéen mbokk sama ñaari mbokk sama fii ci ndungu siin fii ci prison bi fii ñuy làq nit ñi jant bi Euh, le fait que yi ñëw ne ko yaa ayyuha yuusufu ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin di ko wax mooy waaja ka kay rëccoon ci ñoom ba mu leen nettalee seen gént ya ba pare ne wax leen firil leen seen gént yi gaa yi nettali ko seen gént yi mu firil leen ko ka ci rëccoon dem ba buur ba géntee géntam gu garaaw ba mu dajale gaa yi firikatu gént yeeg ma mooy magicien yeeg gaa yooyu ñu ne ñun nag lii xamuñu ko ah rek waaja ko fàttaleku ne ko fàttaleku ne hee prison ba de amoon nañ fa waajoo xamante ne nii hii waajoo xamante ne nii de ak a mën a firi gént léegi nag ni may def xaaral rek ma delluwaat ca moom mu ne buur bi xaaral ma dem mu dem ba mu ñëwee lan la wax yuusufu ayyuha siddiq e eh yow yuusuf ayyuha siddiq yow siddiq bi waaw ndax boo amul darajaay siddiq ya moom fi gént moom yoboo nga ba ko rek tey laajte <laughs> mooy dëgg googu ñuy wax vraiment xatta yuktaba inda allahi siddiqa maqaamaay siddiqiya ya ñooy ñuy firi gént te sax teewul loolu tekkiwul ne sax ñoom li gént mooy ne des fois sax duñ juum des fois ñu juum moo tax Seydina Abu Bakar am na gént gum doon firil yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi ne ko am na lenn ci ni ko firee noonu la am na loo xam ne dañ cee juum te moom mooy kilifaay ñooñu mooy le premier siddiq siddiqul umma moo tax gént dafa nekk monde à part la waaw monde à la ci xayaal monde xayaal de l'imaginaire waaw virtuel monde virtuel bi nga xam ne nag c'est en même temps moom foofu moo tax gént moo tax nit ki <laughs> te lool la te gaa yi am na yoo xam ne ce qui est bizarre <laughs> am na ñoo xam ne dañoo foog ne ñoom seen façon li ñuy génteeg li ñuy gis ñu foog ne loolu noonu day wane ne gaa yi ak a ñoo ak a ñoo dëggu alors que day wane ne waa ji dëgguwul comme waa joo xam ne moom moom lu mu gént xam am na xam ne dañ naan la boo géntee dara contraire bi lay lay loolu day mel ni waa ji xam nga lu muy wane que waa ji noonu la mel mooy moom dëgguwul quoi ba moo tax moom li muy gis foofu. moom moom contraire contraire mbir yi lañ koy wan mooy dañ koy wan moom réalité yi contraire bi lañ koy wan parce que moom la mel dëgguwul comme que dëgguwul moom li muy gis contraire bi lay tekki yàlla la léegi xam nga loolu ñu bari dañu foog ne loolu aw tagg la see waa ji nag moom nag gis nga moom lu boo ñëwee moom géntam li mu wax noonu danaan la man di gént naa gént naa lu weex mais loolu day war ne lu ñuul lay doon après mu nekk lu ñuul gars yi naan di yéemu alors que lool bu xamoon dëgg-dëgg du yéemu ci lool day toog di ah càmbaraat boppam nag saytuwaat boppam fexe nag di xool vraiment xam ne dëgguwul commencé di dëggu nag waaw moo tax même ñi nga xam ne moo tax même siddiq yi léeg-léeg gént am lu leen ci lu leen ci réer tuuti moo tax euh, Seydina Abu Bakar nag radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ko gént bi mu ne ko mooy gis naa man de damaa gis ñu daal di may jox offert jox ma cadeau ngandum kël moo xamante ne nii dax dax moo ci nekk daxu soow ab ganaar jóge na le ab siq daal di koy cof ba mu ko cofee këll ba këll gu rëy ga daal këpp seyna Abu Bakar ne ko maa azunnu an tudrika minhum yawma idin hadha ma turid <laughs> seyna Abu Bakar ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, <laughs> ne ko sa gént gii de li ma ci jële mooy gis naa ne yaakaaruma ne dinga nga daj waaw li nga bëgg ci ñoom tey mooy waa Taayif ñii mooy nangu forteresse Taayif bi noot waa Taayif tey fooguma ne loolu tey dina mën a nekk mooy suñu suñu xare bii moom mooy li ñu fi indi ngir ngir ngir daloon ci waa Taayif loolu gëw ma ne man naa so en tout cas d'après sa gént bi man li ma ci gis man as-Siddiq man Abu Bakr mooy ne yaakaaruma ne di nga dab li nga bëgg ci ñoom tey de fa qaala rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko hein ana wa ana laa ura dhalik ne ko manit gisuma ne loolu dina mën a nekk waaw walla gisuma ne yaakaaruma ne loolu dina mën a nekk waaw mooy liñ bëgg tey moom mooy niñ ko gise laa ko gise waaw gént gi li ma ci gis mooy ne <laughs> mbër yëkk <laughs> këll ba këppu na <laughs> affaire këpp na kat mel ni yalwaan bi këpp soow ma këpp na Seydina Abu Bakar ne ko daa mel ni kon mooy ne dax ba këpp na ci cofu ganaar ga liñ bëgg tey mooy du jàppandi de mu ne ko waa naka manit de gisuma ne li ma bëgg noonu dina mën a nekk wa ana laa ara daalika gisuma loolu waaw mooy gisuma ak mën a nekkam waaw eh, moo tax comme niñ koy gise <laughs> moo tax après yonent bi alei salaatu salaam dinañ gis li ci tegu wala laa ura zalika man it njortuma ne loolu man naa ne waaw que ne eh, mën nañoo ubbi Taayif tey